turam di seydina zeyd ibnu thaabit ibnu daxaak ibn zeyd ibn luudaan ibn amr ibn abd ibn awf ibn ghanmim ibn maalik ibn najjaar al ansaariyu al xazrajiyu loolu moo doon turam ak turu ay mamam mu doon zeyd la tuddoon di doomi ku ñuy wax thaabit Saabit di doomi di doomi Daxaak di doomi Zayd Zayd boobu di doomi Luudaan Luudaan di doomi Amr Amr di doomi Abd Abd di doomi Awf Awf di doomi Ganm Ganm di doomi Maalik Maalik boobu di doomi Najjaar mi nga xam ne mooy ci moom lañuy dàkkantele waa ñoom ñu naan waa Banu Najjaar moom nag al ansaariyu mu ngi bokkoon koon ci kojug lansaar al xasrajiyu ci kojug waa xasraji dàkkantalam dafa am ñaari dàkkantal la amoon moom seydina zeyd ibn muy abu said ak abu thaabit a am na tamit ñu naan abu xaarija am na ñu naan seydina zeyd ñaari dàkkantalam yooyu mooy abu xaarij ak abu said loolu waaye da ngay gis ne am na beneen mooy biñ la wax léegi mais ñaar yi ñoo gën a siiw di abu said wala abu xaarija muy abu saabit ah moom nag euh, yaayam moo doon an-Nawwaar bint Maalik ibn Muawiya ibn Adiy moom Seydina Zayd yaayam noonu lu di an-Nawwaar bint Maalik kanta baayam di Saabit moom dañ ko rey yawma Bu'aas yawma Bu'aas muy bés boo xam ne xare yi doon xew diggante waa Aws ak waa Xasraj tuddoon nañ ko bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci début gàddaay gi ak waa Medina ci lan lañ newoon bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi ñëw gisoon nañ ayyaamu mu yawmu Bu'ath baayam di Saabit ibn Dahhaak ci xare yooyu amoon diggante waa Aws ak waa Xasraj waa ahlul Madina laata yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di fa gàddaay moom ci la baayam génnoon te bi muy génn àddina yawmu Bu'aas mu ngi woon mu ngi xewoon cinq années laata cinq années juróomi at laata yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di gàddaay si di ñëw foofu di Yasrib ñu mujj ko tudde Taaba Tayba di madun di madinatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ah bi baayam di génn àddina nag moom Seydina Zayd ibn Thabit six ans la amoon ah, moom Seydina Zayd kon dangay gis ne moom ak ñoom Seydina Omar ah, Seydina Abdullah ibn Omar ñooñu ay maas lañu mooy ne moom mii eh, laata yonent bi alayhi salaatu wa salaam mooy bi yonent bi alayhi salaatu wa defee Makka huit ans moom euh, fekk na bi mu amee yonent mi aleyhi amee huit ans ci révélation bi ci huit ans yooyu ci la yawmu bu'ath am gisoon nañ xadiis bi na woon ci saxi imaamul Buxaari sayyidatu Aïsha radiyallahu anha mu ne woon bu'ath dafa nekkoon bés boo xam ne bu suñu boroom jiitalal yonent bi aleyhi salaatu wassalaam muy xare bu mag bu amoon diggante aw ak Xasraj ñu xam ne nag rayante bii amul sens yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñëw daal di leen boole def leen benn ñu xam ne kat jàmmoo moo gën rayante ci xare boo xam ne surtout keroog nga xam ne sang yu bari dee nañ ba mu des ñoom ubay abdallah ibn ubay ibn salul al munaafiqul kabirul xabiis kon laata yonent bi alayhi salaatu di gàddaay juróomi at avant moom mu ngi amoon six ans kon moom boo seetloo euh, moo seydna abdullah ibn omar ibn alxataab ay ñoo bokk at muñ juddu ndax buñ la nee cinq ans avant yonent bi alayhi salaatu salaam di ñëw Medina ci la yawmu bu'ath ameta ci la ñàkke baayam di Thabit ibn Dahhak moom seydna Zayd ibn Thabit fekk moom mu amoon six ans mooy huit yi euh, huit ans yonent mi aleyhi salaatu salaam Makka treize ans la fa def léegi bu dee treize ans yi nga wàññi ci cinq mu dese le huit kon huit ans yooyu moom jamono jooj mu ngi ko fekkoon mu am six ans léegi six ans huit yi génn ci six mu dese le deux kon mooy bi ñu yónnee yonent bi aleyhi salaatu salaam ba révélation bi am ñaari at ci la seydina Zayd ibn Thabit radiyallahu taala anhu wa ardaahu daldi juddoo ah, bokk na nag ñi nga xam ne ci waa ahlul madina kon gis nañ ne tuut xale la woon jeune la woon bi nga xam ne nag ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi gàddaay see seen dëkk di Yasrib comme ni nga xam ne noonu la ko imaam al Buxaari rahmatullah alayhi solo waaye taaliqan ah naka noon imaam al Baghawi di Abul Qaasim al Baghawi ci Mu'jamu Saxaaba naka noon imaam Abu Ya'la waaye solo na ko mu daal di jokkaloo al Mawsuli mu jokkaloo mu jële ko ci Seydina Abu Zinaad mu jële ko ci Xaarija di doomu Seydina Zayd mi di Xaarija ibn Zayd bokkoon ci fuqahaa u almadina yu mag yi bokkoon ci ñi nga xam ne ñoo doon alfuqahaa u saba juróom ñaari gina ponkal faq yi boroom xam-xam yu mag yi biir Medina moom Xaarija ci la bokkoon moom ngay dégg ca fin wu way wa ba waykat ba boole naan Sulaymaanu Xaarija mooy Xaarija bii ak Sulaymaan ibn Yasaar ak ñoom kon xaarija boobu mu jële ci baayam mi di Seydina Zayd ibn Thabit mu ne Seydina Zayd di ko nettali radiyallahu anhu mu ne utiya bi an maqdimahu al-madina fa qiila min bani an-najjar wa qad suura fa qara'tu alayhi fa a'jabahu dhalik fa qaal ta'allam kitaabal yahu kitaaba yahuuda fa inni ma amanuhum ala kitaabi fa ta'allamtuhu fama madaa li nisfu nisfu shahrin shahrin fama madaa li nisfu shahrin hatta hadiqtuhu fa kuntu aktubu lahu ilayhim wa ida katabu ilayhi qara'tu la ah mu ne moom seydina zeyd ibn thabit mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam bi muy dóor agsi Medina di gàddaay si mu ne dañ ma indi gone la mooy ne moom kon bi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam gàddaay see onze ans la am mu ne utiya biyan nabiyu dañ maa indil yonent bi aleyhi salaatu wassalaam maqdimahul madina bi muy door a agsi madina di gàddaay si fa qiila mooy ñu présenté ko ndax wàllan saar noonu lañ doon def dañu doon ñëw di yëndil yonent bi aleyhi salaatu wassalaam seen doom yi na ko noonu noonu la buñ ñëwee ci tarjama seydina anas ibn malikir radiyallahu taala anhu wa ardah yaayam noonu la ko defoon di assaydatu umm sulaym bint milhaana radiyallahu taala wa ardaahuma bi aleyhi sama yaay moomu indi ta boobu ci yonent bi aleyhi salaatu boobu man Seydina Anas maa ngi am 10 ans ah, Seydina Zayd mu ne dañ koo indi ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne boo xoolee atam loolu day fekk ne moom onze ans la amoon nee na fa qiila ñu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko hada min bani najjaar ne ko ngone siide de ci waa banu najjaar la bokk waqad qaraa sab'a asharata suura ne ko nag ni nga koy gis ni yonent bi alayhi salaatu wassalaam mokkal na 17 saar jàng na leen ba takk leen mu ne fa qara'tu alayhi fa ajabahu dhalik nee na mu ñëw biñ waxee lool léegi mu tari 17 saar yi ci yonent bi alayhi salaatu salaam di ko déglu mu tari 17 saar yoo xam ne da ko manta pourtant 11 ans la am te c'était pas évident xam nga léegi nga ne non loolu yomb na gars yi daara la ñuy dem non à l'âge de 3 ans 4 non lii mooy alxuraan yi matul yonent bi aleyhi salaatu salaam a ngi door a ñëw seen dëkk te amuñu woon kaamil fu nekk mais li ñuy dégg nit ñi noonu rek mokkal na ci 17 saar te yonent bi aleyhi salaatu salaam ak seegul Medina Allah nee na ma ko yépp fa ajabahu zalika yonent bi lool kontaan loo ko li ma nekk gone noonu te mokkal lii te maa ngi koy door a gis daal di koy yéem mu daal di kontaan ci ma. loolu daal di ko yéem fa xaala mu nem mu xam ne aa ngone sii ja ku ko jànguloo mu jàng laa mu ne ko ta'allam kitaaba yahuuda ne ko léegi li ma lay sant yow ta'allam jàngal kitaaba yahuuda fexeel fexeel jàngal ma langue mooy hébreu langue juif yi jàng leen làkk bi ñuy wax jàng leen takk ko man ko dégg ko te di ko bind ndax fa inni ndax man yonent bi aleyhi salaatu wassalaam maa amanuhum ala kitaabi wóoluwuma leen ci bu may bindanteeg ñoom wala ñoom wóoluwuma leen seydina Zayd fa ta'allamtuhu ma daal di jàng langue boobu di hébreu fama madali nisfu shahrin hatta hadiqtu mu ne moitié weer ne ma daal di li nga xam ne mooy làkk hébreu man cee bind samay soxla man cee bind à langue man cee wax mu takk ko mel ni koo xam ne noonu la dudd dund ak moom moom la moom la moom la juddoo comme ni ñuy jàngee neen langue yi rek ba maîtriser ko nga nekk wolof jàng français ba nekk koo xamante ne nii di bind ay constitution ak yu mel noonu di bind ay livre te yow maam wolof yaay yaay pulaar ak yooyu ba xam nga loolu mooy loolu rek nga moom noonu teg moom deful comme ñun suñu primaire yi ah, yàgg fi saay ba CM2 mën a sax dissertation bu baax déedéet fama madali nisfu shahr nee na rombul ci weer xatta xadiqtu ba ni nga xam ne noonu laay tekke langue boobu di hébreu dal di koy man jàpp ko nekk koo xam ne ku ci brillant la mu ne fa kuntu aktubu lahu ilayhim depuis boobu mooy bindal nag yonent bi aleyhi salaatu wasalaam bu bëggee bind juif yi man Zayd ibn Thabit maay ki nga xam ne maa ko doon bindal mu ne wa ida katabu ilayhi qara'tu la ñoom nag bu ñu ko bindee mooy bu ñu ko bindee bind yonent bi aleyhi salaatu wasalaam nee na man maa ko doon jàng maa koy jàngal lettre yi nga xam ne ñoom la ko juif yi bind ah xadiis bu mel nii Seydina Abd ibn Humaydin daal dina koy solo ci musnadam mu jaar ci yoonu Saabit ibn Ubaydin mu jële ko ci Zayd ibn Saabit mu ne radiyallahu anhu mu ne qaala linnabiyu sallallahu alayhi wa inni aktubu ila qawmin fa axaafu an yaziidu alayya aw yanqusu fa ta'allami suryaaniya fa ta'allamtuha fi sab'a ashara yawma mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ci beneen riwaaya bu ne ci musnadu Abd ibn Humayd raxmatullaahi aleyhi mu ne moom Seydina Zayd ibn Thaabit radiyallaahu anhu mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dane ma te xoolal gone la woon de inni man aktubu ila qawmin daa am ay nit ñoo xam ne ba dama leen di bind di bindanteeg ñoom di leen bind ay ay lettre di leen ko yónnee fa axaafu man nag alayhi salaatu wassalaam damay ragal an yazidu alayya aw yanqusu damay ragal ma yónni leen lettre ah, ñu yokk ci ñu yokk ci wala ñu wàññi ci dinañ ñëw insha allah bu ñu àggee fi nga xam ne ci la yonent mi alayhi salaatu jamono yii mooy yoragul woon xaatim boobu mu doon def di caché nga xam ne nga xam ne biñ ko nee mooy jaaro boobu nga xam ne moom lay di tegaale di ko tamponné ci ay leetram ndax dañ ne ko woon niñ ko koy suggérer saxaaba yi radiyallahu anhum ne ko utal ndax bi muy bu ñu agsee ci euh, buy bind ñoom Kisra ak ñoom Qaysar yooyu di leen woo ci lislaam ñu ne ko kat utal loo xam ne moom ngay def cachet ndax buur yooyu du ñu liir leetar bu amul cachet jamono yi mooy lii mooy début hijra bi la woon mooy da doon dooraat si moo tax mu ne inni man ndax man kat fa axaafu damaa ragal man alayhi salaatu wasalaam an yazidu alayya ma bind sama lettre ñu yokkal ma ci loo xam ne man waxuma ko walla binduma ko ci aw yanqusu wala ñu wàññil ma li ma bind te duma ci xam dara fa ta'allami suryaaniya léegi nag yow Zayd jàngal as suryaaniya nga gis ko ñaata làng ngo bu njëkk bi jàngal hébreu bi jàngal suryaaniya mu ne fa ta'allamtuha ma jàng làng boobu di suryaaniya fii sab'a ashara yawman 17 jours ku ma gis foog ne man nii ci Siriki yi laa bokk ak Suryaani yi waaw ma man langue boobu di ko jàng di ci bind di bindal yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci loolu ba kenn du yokk ci ay kiiwam wala ñu koy wàññ xool euh, gis nga lislaam yaa subhaanallah euh, xoolal yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni mu doxale mooy ne umma bi umma lislaamiya li mu soxla loolu foog xeet wi am ñoo xam ne dañ ciy taxaw ngir euh, loolu noonu ñu ñu ñu fattal ko xeet wi doxal ko xeet wi mooy ne c'est inimaginable inacceptable jullit ñépp daal di dëddu li nga xam ne mooy xam-xamu médecine c'est inadmissible inadmissible jullit ñépp daal di bàyyi médecine uh-huh. ne ñoom ñépp ay fuqaha lañ mën a nekk loolu man da nekk loolu manu la nekk aha uh-huh. kay ni ngay jullee ni ngay woore loolu farata la nga xam ko waaye kanta nekk ci koo xamante ni nii ex mooy ne koo xam ne liñ naan alim nga ci boroom xam-xam nga ci spécialisé wu ci man koo man loolu du ñépp mel noonu il faut am yoo xamante ne nii dafa am ci xeetu yonent bi alayhi salaatu wasallam jullit ñi réew mu ne waruñoo sàggane domaine yooyu waruñu koo sàggane lu mel ni ak tibb muy la médecine li nga xam ne moo jëm ci yi nga xam ne jullit ñi par force ñu dund dañ koy soxla ay agriculture agronomie amuñu droit bàyyi déedéet sa lépp nekk ci lenn déedéet xoola yonent ci daal saab-saab gone goo xam ne onze ans la am gis nga ni mu teelee responsabiliser xale yi ñun bu doon ñun xoolal fii kan <laughs> subhaanallah mooy ne xoolal Medina lay door a agsi moom alayhi salaatu wassalaam mu xam ne diplomatie day dox mooy da ngay bindanteeg ay nit ñoo xam ne gëmuñ li nga gëm te tamit duñu wax même bu dee ne dañuy wax seen langue mën nañoo wax sa làng mais c'est pas évident nga jàng yeneen langue moo tax langue lu ci nit man xamal xamal nippon xamal le mandarin chinois moom amul le chinois mu ngi mel ni rek nga naan ma le sénégalais non non le sénégalais bu tudd le sénégalais lu amul le chinois it amul le mandarin la voilà ñun dañuy topp comme le tubaab bi loolu la wax la langue chinoise la langue sénégalaise tey bu ñu noonu la langue sénégalaise lan mooy langue sénégalaise mais amul amul du wolof pulaar nag pulaar du langue sénégalaise manjaak yi li ñuy làkk du du du baynuuk yi li ñuy làkk du langue sénégalaise moom loolu amul langue sénégalaise amul langue chinoise amul le mandarin ak yeey langue yu bari boobu moo gën siiw comme ni wolof gën a siiwee fee ba pare ñoom ñu def ko langue administration bi France rek France rek dafay am le le le le le le le yëpp am na le breton le corse yooyu yëpp am na le provençal yooyu yëpp ay langue la ñoo xam ne fii ci France gii la am nit ñi ngi koy làkk fii di ko jàngale yenn yi boo demee Bretagne Bretagne yu France bii Britannia al al faransi ak gii mais seen panneau yi loolu la panneau yi da def ñu def breton ak français corse dema moo tax xoolal langue mooy jàngal yooyu anglais jàng leen yooyu ngeen mën a communiquer xoolal langue àddina bi léegi ku la gën ëpp langue yu maîtriser moo lay gën ubbeeku ci àddina bi imaginer xoolal xoolal xoolal ay par exemple siira bii nii ñuy def nii ak jàngale yooyu wu ñuy def imaginer buñ ko mënoon a def ci langue yu bari boo ko defoon ci anglais bu doon daf ko def ci anglais ci français c'est sûr que public bi mooy dina yokk mooy ne ñi may toucher ñooñu ñooy dina bari te message u l'islam li suñu yonent mi alayhi salaatu salaam waxoon ne diina jii dina àgg ma balagal laylu wan nahaar fu asama fu fu guddeeg bëccëg am diina ji dina fa àgg ballighu anni walaw aaya jottal leen ma même bu dee aaya loolu moo ne la ci arab rek la moom mu ngi nii alayhi salaatu wassalaam door a agsi xam ne kat condition yi Médine bokkul ak yu Makka yu Makka man nga faa nekk sans surtout condition yi nañ ñëwee woon nga xam ne boobu dañ leen a amuñu woon pouvoir lépp dañ leen a nootoon boobu xam fa arab kese kese ndax ñépp moom la ñuy wax loolu garaawul waaye bu dee da ngaa war a jëflanteeg ñoo xam ne amul langue bi ngay bi ngay wax comme suryaan yi gii mu wax ni damay bind ay nit ñoo xam ne damay ragal ñu yokk ci samay wax si la may bind wala ñu koy wàññi kon nag jàngal yow Zayd ibn Sabit as-Suryaani ni mu nekk ci langue yi noonu la nekk comme ci domaine yi ma la wax léegi parce toog ci réew mi amul benn médecin boo xam ne mën naa def dialyse loolu c'est grave ñu naan kenn la fi non moo tax ñun suñu système éducatif dafa am problème ndax il faut cibler nos besoins il faut pas ndax euh, boo xoolee système éducatif au Sénégal mooy ne léegi lañ commencé rek di wax affaire science mais dañuy pousser ñépp ci domaine littéraire yi ndax amaana suñu président bu njëkk baak yooyu wax ju neex lañ ko xame woon ci àddina bi te moom lañ ñuy tagge waaye dama ne wax ju neex yëngalul PIB laa wax yëngalul PIB wax ju neex produit national wala yooyu brut yëngalu ko doxalulum réew point d'indice de croissance du wax ju neex a koy defar mukk efficace efficacité lii la marché bi soxla est-ce am ngeen ñu ko mën a def réew mu toll ni suñu réew yi ñoo sax teg raay raay raay boo xoolee raay yi ñu yor yépp moom la la joor doon xeex yenn ya suul nañ leen doxatul raay ba doon jaar ndar jeex na suulu na jeex na vestige lañu yoo xamante ne ni xam naay ane ci kanam archéologue yi daal di daal di euh, occupé wu ci yooyu xool ñu façon ñi doon yéeg fii ak ñooy naan ñooy façon nit yan mooy ne loolu c'est grave transport mooy waruñoo bàyyi benn secteur dañoo war a cibler ne ñoo xoolal yeneen ci ma saab saab yi def ta'allam neewul bàyyiwul noonu dafa tànn ne ko yow mu nekk mission ko état bi lool la mooy yow éducation bi fexeel ciblé ne man li ñu soxla xam nga mënoo woote ne dañoo bëgg a am autonomie ci wàllu agriculture alimentaire am li nga xam ne mooy autosuffisance aliment alimentaire loolu boo ko bëggee mënoo loolu du ay waxi kese ak tamit dilapider alal ji noonu déedéet loolu sax du lu ñuy décréter ci mandat wu mukk loolu c'est un travail de longue haleine liggéey la bu yàgg boo xam ne ci formation bi lay commencer comme li yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wax ta'allam kitaaba yahuda jàngal yow Zayd ibn Thabit ni nga xam ne mooy écriture bi nga xam ne mooy bu juif yi jàngal cible nga xam ne kooku lool na ko teg yow defal lii état da ngay am man amul ñu naan ay nañ bàyyi gaay seen liberté yooyu loolu <laughs> subhaanallah mooy ne gis nga nit bu soxla bu ah bu bu dee ne intérêt yi ñépp la dafa taxaw loolu amatul ñuy toog naan nañ bàyyi ku nekk mu choisir xoolal Miramax keroog xam nga gis nañ Miramax <laughs> naa fekk bu mag bi. est-ce que yonent ah mbir baa wax dëgg dañuy yàq toolam nii déedéet ndax intérêt fii la ne ndax fuñ jaar feneen gars yi détecte ñu noonu ni te góom ñu ñun ñépp daal dina ciy xaj intérêt général nag moom moo koy emporter ci intérêt mbir ba am naafiq fii lañuy jaar mais loolu la loolu la amatul ndax lan intérêt bi def intérêt national intérêt askan wi moo fi ne kon nag lii lañuy ñuy doxal après bu dee nag luñ kii mën nañ ko ndàmp ko ñu ndàmp ko après comme nan defoon moom alayhi salaatu wasalaam ak ndaw sa nga boroom euh, euh, euh, ndox ma yi nekk ci saxiixa yi ndaw sañ jëloon ndoxam daal di ndax dañoo amul woon ndox nekkoon ci voyage dinañ ko gis buñ àggee ci nettali boobu insha ñu jël ñoom Seydina Ali ibn Abi Talib dem gis ko laaj ko ne ko yow foo jëlee ndox mu ne ko gis ngeen fi démb heure bii nii ñu daj ci rekk ci suba gi lañ dajeeg mu ne démb démb ci heure bii laa jóge fa ma jële woon ndox yéen du ngeen am ndoxam mooy ne presque vingt quatre heures a ngi may fa ma jële ndox meeg léegi ñu daal di jël ndox mi ci moom indi ko ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam neewul ne eh, lu tax ngeen nangu ndoxu jàmbur déedéet mu ñëw barkeel ndox mi ba ñépp utiliser ko mu delloowaat kon femme baagam yooyu mu mel ni ndox mi dafa gën a bari lool waaye it fàttewul mu defal njekk ndaw soosu ko defaloon njekk mu reconnaître njekk loolu ba dañ doon teggi dëkk boobu noonu doon buñ doon xare yeneen dëkk yi fi ndaw si dëkk seen village dañ ko doon teggi ndax rafet lu rafet lool mu defoon kon loolu la mooy ne intérêt ñépp intérêt ñépp bu taxawee bu général bi moom mooy primer ci intérêt ay ay benn ki bennet dañuy defar foo xam ne fokk mu ñu defar fi yoon ndax yoon wële baaxatul ay accidentogène ay accident yu neen la te dafa xat dafa bari day inondé dañoo war a defar beneen beneen tali boo xam ne ñu ne nag ah suuf ko nag foog mu jaar ci tool ñoom diw mais ci toolu ñoom diw lay jaar dañ ko fay jaarale mais nag kenn du ñëw tamit ne leen hey génn leen fii ak yaa dañ leen di laaj seen tool yi nu mu demee yooyu jox leen ndàmpaay. mais nag ngeen a wax ne ñun de toute façon obstiné wu ñun daal ñoo bañ ñu man di demee bu ngeen di joxoon quinze milliards te même suñu kër yi deux lay jaar jógewuñ fi bu boobaa dañ leen fiy jële ci par force loolu la il faut des politiques ciblées yonent bi alayhi salaatu wa salaam sayyidina Zayd ibn Thabit yow mii ta'allam kitaaba yahuda jàngal li nga xam ne mooy écriture ak langue hébreu jàngo bu juif yi ñun bu ñu soxlaa dara kay mais nañ nañu jël ne ñun léegi étudiants yi fii lañ leen di jëme fii lañ leen di jëme fexe accès léegi ni nga xam ne kii la suñu enseignement bi ci côté littérature lañ ko sonawoon ñu commencé dévier ko gaaw a introduire les ay les calculs ci njàng mi jox leen boo xam ne langue yi duñu làng comme ay ay ay yenn yi jam yenn yi jaw ko ay règles yu dul jeex yoo xamante nii waa ji mën na fee nekk ngone si mën na cee nekk quinze ans du ko maîtriser loolu loolu taxul ñuy wax ngir lan je vais à l'école yooyu langue yi ak yi nii nii di dégg li ni ñuy wax soyons kon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko ta'allam kitaaba yahuda jàngal li nga xamante ne ni mooy euh, écriture ak langue hébreu bu juif yi nee ma jàng ko fama madali nisfu shahrin hatta hadiqatu waay waay li nga xamante ne ni quinze jours rombul la moitié weer romb lu dul maîtriser ko ma maîtriser li nga xamante ne mooy kitaaba yahuuda man seydina Zayd ibn Thabit radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa ah moom nag seydina Zayd ibn Thabit bi nga xamante ne nii ci la xare yi tàmbale moom demul woon Uhud ghazwatu Uhud demul woon ndax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam en tout cas ci waxu imaam al-Waaqidi nee ah, moom Seydina Zayd ibn Thabit li tax demul woon Uhud no ghazwatu Badr Badr demul woon imaam al-Waaqidi da Euh, moom presse euh, bésu euh, Badar yonent bi aleyhi salaatu nangu ko woon nii Uhud Uhud tamit nangu ko te loolu moom la imaam Ibn Hisham tamit wax wax ci ñi nga xam ne ñoom la yonent bi aleyhi salaatu salaam delloo keroog Uhud mu ne Zayd ibn Thabit ginnaaw Seydina Usaama wa Abdallah ibn Umar ibn al ibn al wa Zayd ibn Thabit ak Seydina Zayd ibn Thabit ah, moom xare bi njëkk a fekke mooy li nga xam ne mooy ghazwatul xandaq mook Seydina Abdullah ibn Umar c'est pareil ñoo bokk histoire ci lii Badar dañ leen a nanguwuñ leen Uhud nanguwuñ leen xare bi njëkk a fekkee yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy ghazwatul xandaq wala al ahzab ah, mu ne bokk na ci ñi nga xamante ne nii imaam al-Waaqidi mu ne bokk na keroog xare bi njëkk a fekke muy ghazwatul ahzaab wala xandaq bokk na ci ñi nga xam ne ñoo doon yenu di gas kanaal boobu la ñu gasoon ngir waa Quraysh bu ñëwee duñ mën a agsi biir Madinatul Munawwara bokk na ci ñu doon yenu suuf si di jële ci biir kanaal bi di yóbbu mu ne ci noonu ci la nelawe sonn bi nelawee nag daldi tëdd gëm ne du daldi tëdd nelaw mu ne Umaara na Hazm daldi fekk muy nelaw mu daldi jël li nga xam ne mooy armam mooy arme bi mu yoroon ndax jamono jamono insécurité la woon ndax balaghahum anna Qurayshan wa Ghatafan wa qabaa'il al-arab tawajjahu nahwa Yathrib li qatlihim ndax dañoo dégg ne Quraysh Ghatafan tribu yi nga xam ne bañ l'islam lañu masa tribu arab yi nga xam ne bañ l'islam lañ masa def jublu nañu nag fi nga xam ne mooy Medina ngir fekk leen fa faagaagal leen rey leen benn yoon moo tax ñu doon def loolu même bi ñuy gas kanaal bi dañoo yoraale woon seeni arme sori wuñu leen woon nga xam ne bu gaa yi ñëwee rek ñu gaa yi aro gaa yi daal daw ci arme bi mu sonnee nag daal di nelaw tëdd di nelaw Umar ibn Hazm radiyallahu anhu ñëw fekk muy nelaw mu jël armam jaaseem te moom Seydina Zayd ibn Thabit yëgu ko mu ne loolu euh, yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ñëw fekk ko muy nelaw mu ne ko yaa abaaru qaad ee eh, yow bàyyu nelaw yi mooy nelaw bàyyu nelaw comme lam waxoon kële Seydina Ali ibn Abi Taalib ba mu ko fekkee mu tëdd ci jàkk ja ba mu amee euh, benn différent mook Sayyidatu Fatima yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di ñëw seen kër laaj Sayyidatu Fatima radiyallahu anha ne ko anas anas anaka Ali mu ne ko moom de dafa mer dafa génn léegi xam naa ca jàkka ja daal la dem mu dem fekk ko fa mu tëdd mu naan ko qum yaa Aba Turaab qum yaa aba turab qum yaa aba naan ko jógal yow abu turab di ko fa xasal kii fekk dafa nelaw tëdd ba lex yi suuf si taq si mu naan ko jógal taq ci mu naan ko jógal yow abu turab lu mel noonu la wax kii ne ko yaa aba ruqaad yow bàyyi ci nga xam ne mooy nelaw mu ne yow yawma idin imaam al-Waaqidi ne keroog la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam tere depuis boobu nag la tere an yurawwa al mu'minu wala yu'khadhu mata'uhu jaddan wala la'iba wala la'iba mu ne depuis boobu nag la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi tere euh, ñuy tiital ab jullit mooy jullit di tiital moroomu jullitam boo xam ne moo xam day nelaw mu koy tiital wala nga gis ko muy ñëw ci lëndëm nga ne xaaral ma làqatu comme niñ koy bon defe léeg-léeg ci ngay gis ñu naan xaaral ma làqatu bàyyi bu mu ñëw rek mu yuuxu xool nan lay réagir walla yu mel noonu mu ne bés boobu nag la yonent bi aleyhi salaatu salaam daal di tere ñuy tiitalub jullit moo xam ne wala ñuy jël armam wala ay bagages di ko nëbbu. moo xam dañeen di ci dëgg la nekk wala waa jiy def loolu day ci dëgg la nekk wala day fo a ah, moom Seydina Zayd ibn Thabit nag radiyallahu ta'ala anhu mooy saaxibul quraan moom loolu la gën a siiwe muy ah al quraan ni nga xam ne noonu la ci meloon mu nekkoon koo xamante ni nii ku suñu boroom subhaanahu wa daldi woon ubbee la ci wàllu alquran moo tax ah mu ne moom Seydina Zayd radiyallahu anhu muy nettali ne ah kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idaa nazala alayhi yu ba'atha ilayya fa katabtu ni mu soppe alxuraan te amoon ca ubbeeku moo tax mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu ay bu wahyu bi ma soon a ñëw am aaya yu wàcc ci moom wala ay saar dama doon woo dama doon woolu ba ma ñëw ma daal di koy bind mu ne ma bindal ah ma daal di bind li nga xam ne mooy e, waxyu boobu xadis boobu imaam at-Tabaraani soloo ko imaam al-Haythami nee isnaaduhu xasan mu ne sanadam bu xasan la moom imaam al-Haythami ci Majma'u Zawaa'id ah naka noonu la ko abu isxaaq as-sabi'i solo jële ko ci seydina albara ibn azib mu ne qaala lii rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ud'u li zaydan wa qul wa qul lahu yaji'u bil katif wad-dawa qaala fa qaala tub laa yastawi alqaaciduun muy xadiis boobu noonu gisoon nañ ko euh, jotoon nañu gis ko ci bi ñuy def tarjama seydina abdallah ibn amr ibn abdallah ibn mooy al ibn ummi maktum mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dane dane seydina al bara ibn azib radiyallahu dane xadiis bi imaam al Buxaari yi solo na version boo xam ne bokkul ak bii ñuy wax mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam man al damaa damaa wax ne ma demal woowal ma Zayd ibn Thabit nee ko buy ñëw na ëndaale li nga xam ne mooy euh, euh, ndax bariwu amuñu woon ay feuilles mooy dañ doon bind ci ay der ay der lañ doon bind ak ay yax ak yu mel noonu moom lañ doon bind ci lañ doon bind ndax li nga xam ne noonu la ñàkke woon papier yii nii bariwul woon luñ doon ci papyrus yooyu mën na ko indi lañ doon bind tamit ci euh, tànku kii yi mooy mbaggu buñ euh, bàyyi ma yi buñ deewee par exemple nii mbagg yi euh, ñu ëndi ay ay ay di ci bind ci yax yi di bind tamit ci der yi ngi ci conserver li nga xam ne mooy alquran bi ak yi ñu doon bind mu ne ko nee ko mu indi loolu ëndaale loo xam ne tamit mooy addawaat mooy loo xam ne comme lu ñuy bindee nee bi ma ñëwee fa qaala mu ne ma uktub bindal laa yastawil qa'idun bindal ne mooy aaya boobu euh, nga xam ne waxoon nañ ko bi ñuy gis euh, qissatu abdullah ibn ummi maktum bi nga xam ne ci lay wax ci wàllu jihaad ba ne bay wax ne gaayu amuñu ngànt laa yastawi alqaaciduuna min almuminina geyri uli darari walmujaahiduuna fi sabilillah mu ne yemul alqaaciduuna min almuminin ñi nga xam ne ñoom ñoo toog ci jooy jullit ñi te demuñu ci xare yi ñoo ñooñu yemuñ ak ñi nga xamante ne ni mooy ba mu des ñi nga xam ne ñooy ulul darar ñi nga xam ne dañoo am ngànt comme silmaxa yi ak ñi nga xam ne ñoom daa am lu tax manuñoo dem moo xam a handicap lañ am wala ñu am ñoom ngànt bu tax manuñu dem mu ne ñooñu yemuñu mooy ñi nga xam dañuy toog te amuñu ngànt yemuñu ñi nga xam ne ñoo jihaad dem ci yoonu yàlla loolu Seydina Zayd al-Bara nee na man la woowoon ne ma woowal ma Zayd yonent mi alayhi ko bindal loolu kon Seydina Zayd ibn Thabit ah loolu la doon def yonent bi alayhi salaatu wassalaam daldi Euh, koy wóolu ci alxuraan xam ne moom ku yàlla ubbeele ci loolu mu nekkoon ci ñi nga xam ne comme ni seydina anas ibn malik wax radiyallahu anhu ci xadiis boobu ba xadiis boo xam ne mu ngi ci saxiixu imaamul buxaari seydina anas mu ne jamaa alqur'aana ala ahdi rasulillah arbaa kulluhum min al ubay wa Muaaz wa Zayd ibn Thaabit wa Abu Zayd Seydina Anas ibn Malik mu ne dajale na mooy mokkal na takk alxuraan ci jamono yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kaat ñeenti saxaaba yoo xam ne ñoom ñépp ci waa Ansaar lañ bokk mu ne Ubay muy Seydina Ubay ibn Ka'b wa Muaad di Seydina Muaad ibn Jabal wa Zayd di Zayd ibn Thabit bii ak wa Abu Zayd ak Abu Zayd Seydina Anas ba mu waxee xadiis boobu ñu ne ko kuy Abu Zayd mu ne ahadu umumati mu ne kenn la ci sama bàyteex yi moom Abu Zayd boobu euh, lii nag tekkiwul ne du xasr du loo xam dane ñii rekk ko mokkaloon jamono jooju gisoon nañ ne ñoom ku mel ni Abdallah ibn Mas'ud Euh, bokkoon na ci ñi nga xam ne mokkaloon nañ li nga xam ne mooy alquran ak ñeneen ak ñeneen ah yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di def seede bu rafet ci moom beneen boo xam ne moom moom alquran la ginoon a siiwe waaye ak li nga xam ne nag mooy ilmul miiraas muy ilmul faraa'id ilmul faraid boo déggee naan faraid loolu tekkiwul farata yi loolu mooy miraas xam-xamu farata euh, li nga xam ne mooy miraas moom Seydina Zayd ibn Thabit ku ko ku ko ku ko manoon la ku ko manoon la moom Seydina Zayd ibn Thabit radiyallahu taala anhu wa arda ah aleykum salaam moo tax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne woon afrad afradu ummati Zayd mu ne woon ki nga xam ne ci sama xeet moo gën a man xam-xamu miiraas mooy Seydina Zayd ibn Saabit euh, euh, Zayd ibn Saabit mi radiyallahu anhu wa ardaa ah afradu ummati Zayd ibn Saabit loolu la bi aleyhi salaatu wasalaam wax ci xadiis boo xam ne imaam Ibn Sa'd daal dina koy solo ci sanad boo xam ne bu wér la ci ak tabaqaat yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kon ne ki gina man xam-xamu miraas euh, ak difficile lan moo tax mu difficile du ne moom dafa nekk dafa gën a difficile yeneen yi mais mooy dañ ko dul jàngale moo tax waaye luñ dul jàngale kay dina difficile mooy loo xam ne yow boo ko bëggoon a jàng sax daanaka gaa duñ la doo gis ko la koy jàngal mais difficile réellement réellement xam-xamu miraas difficile mais moo yeneen xam-xam yee yem rek mais le fait xam nga ni ngay ko xam nga ni ngay xëy di dégg comme dégg ñu lay wax fiq fii di fiq bi mooy baa ci la ci la mais mooy comme li ngay dégg ñuy wax ay njàpp njàpp sax ñun maîtriser wuñu ko <laughs> non ñun wolof moom lépp difficile ci ñun mooy ne yooyu comme que yooyu yooyu noonu sax mënuñu ko mooy day difficile yow koo xam ne li ngay def tous les jours dafa difficile ci yow pour nga xam lan nga may xalaatal ci loo xam ne lu tout le temps lañ koy ut allahul mustaan kon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kon ne afradu ummati Zayd ibn Thabit ki gën a man Ah, li nga xamante ne nii mooy miiraas mooy Seydina Zayd ibn Thabit loolu la imaam ash-Sha'bi yi doon wax naan ghalaba Zaydun Zaydun an-naas ala ithnatayn al-faraa'id al-faraa'id wal-Qur'aan moom imaam eh, ash-Sha'bi Abu Aamir ash-Sha'bi di taabi'i bu mag boobu doon na wax naan Zayd ibn Thabit de radiyallahu anhu rawe na nit ñi noote mooy rawe na nit ñi daal di leen mooy am mainmise ci ñaari domaines yi yoo xam ne daanaka doo gis keneen ku ci mel ni moom muy alfaraid muy li nga xam ne mooy miraas xam-xamu miraas wal quraan ak al quraan ah, kon moom kooku moo doon Seydina Zayd ibn Thabit kon xare bi njëkk a fekke mooy ghazwatul xandaq sinon Uhud dañ koo dëppoon bi nga xam ne nag ci la yonent bi alayhi salaatu wasalaam génn àddina ah Seydina Umar ibn al radiyallahu anhu bi nga xam ne ci la Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu bëgg dajale alquran ji moom mii la woolu woon di seydina Zayd ibn Thabit radiyallahu taala ngir ñu dajale ndax dañu dem benn xare ah ñi mokkal alxuraan ñu bari ñu rey leen ci xare boobu seydina Omar ibn al wax ko seydina Abu Bakar fexe ba convaincre ko ah seydina Abu Bakar radiyallahu anhu ne nañu woo ki nga xamante ne mooy Seydina Zayd ibn Thabit ndax moom ku ñu xame woon alquran la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam moom la ci wóolu woon nee na Seydina Abu Bakar woolu ma man Seydina Zayd ibn Thabit ma ñëw bi ma ñëwee mu ne ma innaka rajulun shaabun aaqilun la nattahimuk qad kunta taktubul waxya li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fatatabbaci alqur'aan fajmaca nee na biñ ma woowee ma ñëw ci seydna abu bakar mooy bi mu nee xalifa mu ne ma bi ma agsee nuyoo ñu na nuyoo bañ toog seydna abu bakar nee na mu ne ma innaka rajulun shaabun aaqil mu ne ma yow Zayd ibn Thabit de jeune nga boo xamante ne nii ku am xel nga koo xam ne ku xelam ñaw la ku am xel nga laa na tëhimu ko mooy ne bu dem xel sam xel mat na te ci sa jikko amuñ ak say jëf amuñ luñ la tuumaal waaw ne ko nag qad kunta wax wahya li rasulillah ne ko yow nag da nga doon bindal wahyu bi doon ko bindal yonent bi aleyhi salaatu wassalaam loolu ñun xam nañu ko fekke nañu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yow la doon binduloo wahyu bi am na ñeneen am na ñeneen mais moom da cee ràññeeku woon nga ñoom Seydina Ubay ak ñooñu gisoon nañ tarjamaam ñoom Seydina Ibn Mas'ud ñooñu ñëpp gisoon nañ seen tarjama radiyallahu anhu mu ne ko nag yow jeune nga bu am xel te duñu la tuumaal te da nga doon bindal wahyu bi yaa ko doon bindal yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kon nag man li ma bëgg man as-Siddiq mooy fa tataba'il qur'aan fajm fajma toppal alxuraan ci saxaaba yi radiyallahu toppal alxuraan lu waay am mooy nga daal di dajale alxuraan boobu mission boobu laa la jox laa li gis xoolal Seydina Siddiq ni mu ko royee ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam il faut ñuy nangu di désigner ay nit ne yow defal lii pas toog rek bon ñun xam nga on veut pas forcer personne bon bu amee kuy def lii yow boo ko waxee ñépp noppi dangaa war a toll foo xam ne ndax loolu mooy responsabilité manoo toog rek naan waaye c'est la démocratie participative gars yi donné les ñuy joxe te yow nga nekk indi yow doo doo jël benn décision non am na yoo xam ne da jël ne diw yow yaay def lii même bu dee ndax loolu koo ko wax début bi tam mu gis ne oh, loolu duma ko mën a mais le fait que da nga ko naan yaay def lii jox ko moyens yi tax mu réussir mission boobu mu jeex. ñun dañoo bëgg benn projet boo xam ne ndax inondation yi sonal nañu léegi dañoo bëgg créer benn bassin de rétention boo xam ne doo boo xam ne dañuy fexe suñu quartier bi ndox yi nga xam ne ñoo fi taa di dem foofu ñu gis koo xamante ni bon bu dee ne am nañu moyens yu ñu faye waaj dañ naan waaye nañ jël diw fay diw moom mu defal ñu loolu mais bu dee par exemple réew mi dañoo dem boo xam ne manuñoo luñ fayewaaji wala bokk yu noonu nga xam ne moo fi sus bu boobaa dañ naan ko yow yaay def mbir mi ndax loolooy compétence mu ne ko fatatabbail quran fajmaa ne ko nag toppal al quran ji nga daal di koy dajale mu ne fa qultu nee na man Zayd ma ne ko ma ne Sayyid ma ne Sayyidna Siddiq wa kayfa taf'aluuna shay'an lam yaf'alhu rasulullah ne ko waa ah, yéen nan ngeen di defe mbir moo xamante ne nii yonent bi alayhi salaatu salaam ma su koo def ndax lii nga may sant nii gaa maa doon bindal yonent bi alayhi salaatu salaam wax yu mais loolu nekk loon lu ma doon dajale mooy buy wàcc damay bind noonu bu wàccee bu dara wàccee mu woo ma ma ñëw bind mais ko pour dajale loo xam ne saar yépp ma dajale lépp ci benn téere kese loolu moom yonent mi alayhi salaatu salaam masu koo def mais yéen nan ngeen bëgg di def loo xam ne yonent mi alayhi salaatu salaam masu koo def gis nga ni ñu ragale woon bidaa yaa subhaanallah ñun moom ñooy les spécialistes des bidaakat ñun dañuy toog rek jàpp ne comme que lii rafet na suñu xel moo tax diine ji subhaanallah lu ne lañ ci njàmbaas suñu diine yeegi lu bari lu bari ginnaaw yonent bi alayhi salaatu salaam ak ñu baax ñi lañ ko def ndax ñooy toog rek suñu xel jox ñu dara rek ñu ne ay ca nañ def nañ def boole ko nag ci agenda diine ji nag gis nga ñii li ñu ragale woon saxaaba yi radiyallahu anhum li ñu ragale woon li nga xam ne mooy bid'a bid'a loolu mooy ci affaire jaamu yàlla la waaye façon bidaa man bidaa bi ñuy wax mooy bidaa bu bon bi sinon bidaa yi bidaa kese mooy ne bidaa yëpp yemuñ bidaa yëpp yemuñ lu amul cosaan ci diine ji baaxul yooyu nag ñun ñoo ci gën ay on les les as assis ci domaine boobu mu ne ko waa yow na mu ne ko yéen nan ngeen defe fekk moo Seydina Abu Bakar ak Seydina Omar ñoo naw mu ne ko ma nan nan ngay defe nan ngeen di defe loo xam ne yonent mi alayhi salaatu salaam ma su koo def muy dajale alxuraan ji yépp xaala nee na Seydina Abu Bakar ne ma huwa wallahi xayr huwa wallahi xayr ne ma ah dajale alxuraan bi de maa ngi wàcc yàlla te ni lu baax la de gaa yonent bi alei salatu salaam dajalewul waaye lu baax la ndax am na cosaan ci diina ji inna alayna jam'ahu wa qur'ana fa ida qara'nahu fattabi' qur'ana loolu cosaanam la ñun suñu bo ñun yàlla la waral inna alayna jam'ahu dajale alquran ji da loolu kay mu ko yonent bi alei salatu le fait ñu ko doon bindal moom mu ñoom Seyna Zayd ak ñoom ñoom ñoom ñeneen ñi doon bind katabatul wahyi yi radiyallahu anhu ñoom ñëpp loolu rek mooy dañ doon dajale la luñ doon dajale la loolu am na mooy loolu mooy cosaan bi moo tax Seyna Abu Bakar radiyallahu anhu ne ko ah maa ngi wat ci yàlla ne ko ne ko lu yiiw la de nee falam yazal Abu Bakrin yuraaji'uni xatta sharaxa allahu sadri lilladi sharaxa lahu sadra abi bakrin wa umar mu ne seyna abu bakar nag mais lool mu ne lu baax la man convaincre ma mu ne ma lu baax la de waaye daal mbir mi méritisant ba léegi nee na deñul di waxtaan ak man di ma convaincre di waxtaan ak man di ma won ne luy wone ne lii même bu dee yonent bi aleyhis salâtou was salâm defu ko nii te pourtant yonent bi aleyhis salâtou was def na début bi mooy ne doon la fekk que mu leen doon woo ñu ko doon dajale noonu mooy ne lii lenn rek la mooy loolu ngeen doon dajale boole leen lépp ci benn téere tey nee na dañul di ma di ma di ma di ma di delluwaat di ma di ma convaincre ba suñu boroom di daal di leerale sama xol comme ni nga xam ne noonu la leerale xolu Seydina dënnu Seydina Abu Bakar ak Omar ba ñu bëgg a def loolu muy dajal al Qur'an ah mu ne fa kuntu man Seydina Zayd ibn Thabit ci noonu nag ma jóg commencé sama mission atatabba'u al-Qur'an ajma'uhu min ar-riqa'i wal aktaafi wal 'usubi wa suduri ar mu ne ci noonu nag ci laa jóge nag commencé di di dajale al-Qur'an ji fan la koy jële fan la koy dajalee ci façon yiñ doon binde yépp yi ñu doon binde mooy comme al nga xam ne mooy kiiwu tàndar mooy xobu tàndarma yi tàndarma garabu tàndarma yooyu dañ ci doon bindaale dañ ci doon bind dañ ci doon bind euh, mu ne yooyu ak tamit kat fii mooy der yeeg yépp yi ñu doon bind alxuraan yépp yooyu yépp nee na ci laa doon dem di ko dajale ci këru saxaaba yi ku am loo xam ne mas nga koo bindal yonent bi alayhi salaatu alxuraan ma dajale wa suruuri rijaal ak li nga xam ne moom lañ mokkal ku nekk rek li nga mokkal damay commission la la créé waaw laj na boo xam ne ngir taxaw ngir ngir lan ngir ñu dajale alxuraan bi ci benn téere ci fiñ doon bind wax yu yépp ak tamit li nit ñi mokkal nit ñi ñëw di tari muy dem di dégg nit ñi di déglu nit ñi di noter li ngay tari nga tari muy dégg di di noter mais nag ni nga ko doon defe mooy il faut am ñoo xam ne ñeneen ñoo xam ne dañuy dégg aay boobu mooy kenn nit rek non mu tax ñu bari mu di dajale loolu lépp moom Seydina Zayd ibn Thabit radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa Allah yaa subhaanallah loolu moo ko liggéey di alquran ji ñu téye léegi nii bari na ñun ñun ñu bari xamuñ ne ci liggéey liggéey boobu mooy Seydina Zayd ki ko njëkk def ci ndigalu Siddiqul Akbarul A'zam abu bakrin siddiq radiallahu taala wa ardaahuma ñoom ñooy ñi nga xamante ne ñoo def lool ah loolu mooy base bu njëkk ci dajale boo xam ne moom lañ dajale li nga xam ne mooy alquran ji te ki ko taxawaloon mooy ki ko def mooy seydina Zayd ibn Thabit radiyallahu taala anhu ardaa ah bi nga xamante ne nag ci la dajale lépp téere boobu noonu mu pare dal di koy jox Seydina Abu Bakar mu dal di koy jox seydina abu bakrin radiallahu taala anhu wa ardaa a seydina abu bakar yoroon ko bi mu génnee àddina kii muy mushaf bu njëkk seydina umar yor ko bi mu génnee àddina seydatu xafsa yor ko seydina uthman radiallahu anhu bi mu ñëwee ci loolu noonu la basé wu pour dajale alquran bi moo tax boobu ngay dégg al mushaful yi mais boobu cosaan bi mooy bu Seydina Zayd ibn Thabit bi Seydina Usmaan radiyallahu anhu ci xilaafaam muy dajale mbir yi pour après def ci yoo xam ne ay copie yoo xam ne dañ koy yónni ci réewu jullit yépp goxu jullit ñi ñu yor benn téere boo xam ne ci la ñuy sukkandikoo mu daldi jël loolu sayyidatu Hafsa yoroon moom sayyidina Uthman eh, radiyallahu taala anhu wa ardaa daal di koy jël ci sayyidatu Hafsa ummul mu'minin radiyallahu taala anil jamii ci loolu lañ sukkandikoo ngir bindaat li nga xam ne mooy loolu mooy eh, alquran jooju moom nag sayyidina Umar ibn al ci xilaafaam it ku ko joxoon gëdd la ku joxoon gëdd ki nga xam ne mooy Seydina Zayd ibn Thabit moo tax mas na moom Seydina Omar mas naa am différent ak Seydina Ubay muy Seydina Ubay ibn mooy ñu am loo xam ne dañ koy wuute kii ne moom kii ne maa ko moom lii <laughs> moom président moom doo fi nekk sax naan ay di di yaa moom lii moo moom lii loolu kay du la ci fekk ah non <laughs> ah léegi kii ne Seydina Ubay fekk euh, seen ci kii la woon ay ay tàndarma ay garab mooy kii tool la woon ay tool yoo xam ne ay tooli tàndarma léegi. Euh, Seyna Omar ne ne Seyna Ubay ne ko euh, léegi il faut na li ñuy def mooy foog am ku ñu àtte léegi nañ ut koo xam ne moo ñu sëy na Ubay di jooy ne ko ndax ci sa sultaan ci sa yow nga jiite ñépp nga ñu am différent nga bàyyi sa lii wàcc ne léegi nañ dem devant nañ ut koo xam ne maag yow mooy man du ma la imposer ne diwa ñuy juger yow mooy loo xam ne maag yow ñoo ci koo xam ne ñoo ñaar ñooy d'accord ne nañ dem ci moom mu àtte ñu waaw Seydina Ubay moom di jooy léegi Seydina Omar da ko tànnal ku la neex xoolal ci jullit ñi ku la neex ñu dem ci moom mu àtte ñu ci lii ñu dox sama digganteeg yow Seydina Ubay ne ko Zayd nañ dem ci Zayd ibn Thabit ñu dem ci moom ñu agsi Seydina Zayd ne Ubay léegi am sa preuve buy wone ne yow yaa moom tàndarma yi garab yooyu yaa ko moom mu ne ko man awma preuve boo xam ne moom laa la mën a jox ah, léegi mu ne ko kon nag muñ mooy baalal amirul mu'minin ndax alyaminu mooy règle bi alyaminu albayinatu ala euh, iddaa walyaminu ala man ki nga xam ne moo war a indi preuve mooy ki ñëw ne yow lii nga yor moomoo mooy nit koo xam ne dafa fekk benn waay bu yor oto nekk ci oto benn waay ne ne flic bi kii nii oto bi mu yor maa ko moom buñ demee devant le juge kenn du ne boroom oto bi yow indil preuve yi war na yaa moom oto bi déedéet dañ naan hé yow yow mi ne yaa moom oto bi indil preuve yuy wan ne yaa moom oto bi ndax kat oto moom ku ci ne di ko dawal loolu zahir bi li muy ware mooy yaa ko moom léegi yow bi nga ca biir yi fële romb romb la nga ne yaa ko moom indil preuve buy wane yaa moom oto loolu mooy al bayyinatu ala al mudda'i kiy wootewu ne man maa moom lii mu kooku mooy mooy ku ñëw ne diw mii damaa sàcc dañ naan ko léegi nag indil preuve buy wane ne dalaa sàcc kenn du ne léegi ah da koo sàcc léegi ko wàll da la la sàcc yow ah kay soit ñu tëj la wala nga wane luy wan ne yow du yaa sàcc mbir mi du demee noonu al bayyinatu ala al mudda'i wal yaminu ala man ankar léegi nag waa ji ne bu dee borom oto bi nañ jël exemple boobu waa ji romb ko mu mu interpeller flic bi police bi ne ko ne arrêter waa ji waa sama oto la yor da koo sàcc ñu dem devant le juge juge bi danaan yow mi ne yaa moom oto bi ana sa preuve bu nee man aw ma preuve léegi ñu ne waa ji waajee yow waatal waatal ne wal yabi ala man ankar waa ji weer dina déedéet maa ko moom kooku lañ naan léegi yow da ngay waat rek bu waatee jeex naa ay nekk fi waat naa ci yàlla ne maa ko moom damaa amul preuve non amoo preuve lii mooy àtte bi waat na même bu dee ku ñeme yàlla la <laughs> la saxaabi boo waxoon yonent bi alayhi salaatu fekk dafa am différent dafa am xëccoo ak euh, benn naafiq ci suuf wàllu suuf seen suuf yi dañoo mooy seen frontière suuf seen kii yi waa ji jël am naafiq bi jël ci suufu kii la Saabit ibn Qays la e, radiyallahu anhu mu ma juumul xadiis moom ci saxiixay <laughs> nee na jot ñu ñëw ci yonent bi alayhi salaatu salaam yonent bi alayhi ne ko yow am sa preuve moo amul preuve mu ne waa waatal kon nag yow waatal ne yow yaa moom mbir mi mu ne ko mu ne yonent bi alayhi salaatu kii ragalul yàlla de kii boo ko naan waa kii gis nga day waataan yóbbu sama suuf yonent bi alayhi salaatu salaam ne ah <laughs> mais loolu la même bu dee moom moom waat rek loolu rek lañ ci ban mooy ne fii mu ne yow comme que amoo preuve moom lenn rek lañ ko mën a def loolu mooy mu waat <laughs> mu ne kii kii ku ñeme yàlla la ci la doon waxee yonent mi alayhi salaatu salaam ne man iqtataa qayda shibrin min al ard tuwiqahu yawm al qiyaama sab'a ila sab'a aradin mu ne képp koo xamante ni dafa sàcc lu mu gine néew néew ci suuf suuf suuf suuf moo tax gis nga gars yi les kii terrien la di jaay pàkk rek di def acte de vente jaay yow ab terrain jaay ko ñu bari wala yow nga jël ci suuf ndax autorité nga nga sàcc suufu jàmbur boole ci sa kii ndax yow dangaa xam waa mairie bi ministre nga yonent bi alei salatu salaam ne gis nga lu lu mu gën néew néew ci suuf ku ko ku ko sàcc jël ko ci suufu jàmbur tooñ ci tooñ te nga yëg ko kooku bu yowmal qiyaama lu toll noonu ci si set suuf mooy suuf soos ba septième suuf lu toll noonu la ñuy jël defal ko ko benn caq xam nga lu diis loolu da koo àttan ni ko nag diñ ko takk nag sa baat <laughs> subhaanallah defal ko benn taw ko benn chaîne ah, léegi mu ne kon ubay yow Zayd ñu ñëw mook Seydina Umar radiyallahu anhu mu ne ko yow kon yow mi ne yaa ma affaire yi léegi yow euh, ana sa preuve mu ne ko awma preuve ah léegi mu ne kon jéggal yow léegi kon amoo preuve kon jéggalal jarul ngay waatloo amirul mu'minin jarul ñu koy waatloo Seydina Umar ne la laa tu'fi amiral mu'minin min al yamin in ra'aytaha alayhi boo gisee ne dafa war a waat day waat par force kenn du ko fi baal man Omar ndax maa amirul mu'minin bañ a waat <laughs> way <laughs> damay waat <laughs> ya subhaanallah yoon fii mu ñu ne la immunité loolu am quoi moom kay président moom ku mu tooñ baa nga kii moom si fii nii moom te après bu am bu jógee ci li li problématique mooy bu jógee li li bu jógee ci nekk président dugg conseil constitutionnel mu beneen amaat beneen immunité sa way <laughs> yow moom c'est mort quoi <laughs> moom nag bari woon na Seydina Omar ibn al-Khattab moom Seydina Zayd ibn Thabit lu mu ko doon euh, bu doon génn di dem li mu xalifa doon ko bàyyi Medina te bariwaana bu ko fa bàyyi woon walla mu liggéeyloo ko mooy ah liggéey bu ne tamit day am fay mu daal di koy fay jox ko ci ay suuf yoo xam ne moom la ko doon fay moom Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala ah, bi nga xam ne ci Euh, jamonoy seydna Usmaan radiyallahu anhu euh, moom it ku takkoo woon ak moom la ba keroog bi nga xam ne ci la gaayoo jógewoon fële ni dañuy ñëw rey si seydna Usmaan radiyallahu anhu ba ñëwee encercle këram moom dafa dikkal say fexe ba dugg ci seydna Usmaan ibn Affan radiyallahu anhu ngir défendre ko mu ne ko yow nga nekk ci biti mooy nga défendre ma ci biti moo gën nga may défendre ci biir ndax Seydina Usmaan bëggul woon koo xamante ne nii ku tuur deret ngir boppam ngir moom ngir ngir ngir ngir moom déedéet mu ne ko demal nga wax ak nit ñi mu dem wax ak ñoom ba ñu bari daal di dellu ci ñooñu moom Seydina Zayd Thabit radiyallahu ta'ala anhu wa ku bari woon nag lu doon jàngale la ah moom Seydina Zayd ibn Thabit bokkoon na nag ah ci kon liggéey yu rëy yim def comme niñ ko waxe mooy dajale bi nga xamante ne ni moom la dajale alquran dajale ko dajale goo xam ne gu doy waar la moom Seydina Zayd ibn Thabit di cosaanu li nga xam ne radiyallahu ta'ala anhu wa arda mooy alxuraan bii ñu yor ah moo tax kii doon wax seydna ali ibn abi taalib bi mu nee xalifa ah, gaa yi mu dégg gaa di wax ah, ci seydna usmaan loo xam ne du noonu mu ne yéen nit ñi seydna ali ibn abi taalib fekk xam nga gaa rek buñ la xasee een moom mooy ne façon façon euh, bàkkaar bu ne même yu baax yi nga def sax dañ koy jéem a soppi interpréter ko noo xam ne moom dootul baax xam nga nit lool la moo tax dinañ fexe interpréter yi nga ne yow yi yu baax yi nga doon def sax que ne ah yii moom sawaay yii moom moom moom moom moom daa fekk ba yow ku ko non da mujj sax ne gaa yi wax nañ dëgg dangay foog ne wax na dëgg léegi a ah, Seydina kii ne Seydina Ali ibn Abi Taalib dégg nag nit ñi di wax lool mu ne yéen nit ñi bàyyi leen ëppal yi ngeen di ëppal ci Seydina Usmaan ci Usmaan di ko wax loo xam ne sori na li ngeen koy wax fekk ñoom liñ ko doon xas liñ ko doon bokk nañu ko doon wax le fait que mu dajale alxuraan ji ba pare ne waaye moom lu tax muy dajale alxuraan beeg ak ni mu ko dajalee baaxul Seydina Ali ibn Abi Taalib ne maa ngi leen di moytandiku loo seen wax ji ngeen di wax ki nga xam ne mooy Seydina Usmaan fekk génn na àddina moom moo ne woon xalifa ne lii mu def nii bu ko deful woon bu ko deful woon man nii bu ma ñëwoon damay def ni moom li mu def laay def waaw li mu def laay def damay dajal alxuraan bi li mu def Seydina Usmaan bu ma ñëwoon lool laay def te loolu mu def loolu la waroon a def kon nag maa leen di moytandu ko alxulu ngeen di ëppal ci moom di wax loo xam ne du yoon voilà nit ñi moom boo leen tegaatul seeni seeni ànd rek ñu ñu dépasser les bornes mu ne leen li mu def man mii bu ma fi bu ma newoon bu ko defuloon mu ñii damay def ni mu def kon nag euh, loolu la doon wax moom seydna ali ibn abi taalib radiallahu taala anhu wa arda ci euh, naa ku xamoon nag xam-xamu comme ku yàlla mayoon lu nii Seydina Muhammad ibn Sirin dane dañu doon aji benn benn aj ñuy dem aji ñu jaar am ku leen Abul Walid yóbbu leen ñoom ñépp mooy seen ndax ah, doomu Sirin yi set lañ nee na ñu ànd mu indi ñu ñu jaar foofu dugg ci kër Seydina Zayd ibn Thabit nee na bi ñu dañu nee na nee na dañoo gis dañu gis du ñu gis biñ agsee ñu waa ji daleen ne ci ñii de présenté leen ne Seydina Zayd Zayd ibn Thabit ne leen ñii ñooy doomu Siiriin yi nee na mu mu commencé ne diw mii ak diw ñoom ñoo bokk nday ak baay diw mii ak diw ñoo bokk nday ak baay diw mii ak diw moom baay rek la bokkal ak ñi ci des def noonu nee na amul kenn kenn kenn koo xam ne wax na loo xam lu dul li mu wax ci yow noonu la dem ñim ne ñoo bokk ñoo bokk ñim ne ñoo mooy ne seen yaay yi dañoo wuute ñoom dañ ne ko rek kii ñi ñoo doomu siiri ni nee nag seen waxuñ ko sax seen yaay bokkul ku nekk mu ne set ñi kii wëg kii ñoom ñoo bokk ndey ak baay ñaar ñee ñoom ñoo bokk ndey baay kee moom rek a bokk moom rek la kii wëg noonu la ko def ku bari woon xam-xam la bari woon lu mu doon jàngale taalibeem bi gën mag nag mooy seydina abdullah ibn abbas radiyallahu taala anhu wa arda moo tax seydina abdullah ibn abbas moo tax gis nga xam-xam bii mu am <laughs> bu for li xam-xam bi mu sax daa amul loolu moom wolof rek ku koy wax mais loolu xam nga ne amul kenn li sëñ bi daan <laughs> maa moom ku ñu sol ba ma xamee ba léegi masumaa gis nit koo xam ne dañ ma koo présenté wala ma dégg ñu ne diw dañ koo sol loolu amul <laughs> euh, Seydina Abdullah ibn Abbas da doon dem kër buntu kër si Seydina Zayd ibn Thabit bu ñëwee fekk muy nelaw ci bunt bi lay toog ngelaw li di ko fa sonal du jóg de toog rek ba ni muy yeewu ba génn buy génn këram lay dóor a jóg am na benn bés dafa génn gis ko ngelaw moom ngelaw li foofu ci suuf mu ne ko yaw looy def nii yow doomu kii ya euh, nu mu tudd euh, euh, bàyyi taxu yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne ko moom xam-xam luy ut si am na ci benn xadiis kii dane Seydina Abdullah ibn Abbas Seyna da ko taxaw toog toog di ko xaar ba mu génn di daal di yor li war a war Seyna Abdullah ibn Abbas Abbas radiyallahu anhuma daal di ñëw téyal ko li nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy goj bi mooy fas wi liñ koy téye di ko dàq muy daw moom mu téye lool di ko wommatal moom mu yéeg ci kaw mu dafa génn rek mu téye ci di nara dem mu ne ko mu ne ko tanax Tanahhi ibn ammi rasulullah ne ko puusal puusal yow doomu euh, bàyyi tëxu yonent bi alayhi salaatu salaam lu tax ngay ngay ngay ngay wommat sama jërëm sama sama warwaay wi mu ne ko ah! inna hakadha naf'alu bi ulama'ina wa kubara'ina Allah mu ne ko ñun nii lañuy def ak ñi nga xam ne mooy suñu boroom xam-xam yi ak ñi nga xam ne ñooy ñu màgg ñi ci ñun la ya'lamu al-fadla illa ahlu ñi xam ngëneel mooy waa ngëneel moo tax moo doon taalibeem par excellence li mu jële ci moom ak a baree bare moom Seydina Zayd ibn moom Seydina Abdullah ibn Abbas sëriñam boobu xoolal bu doon tey danga naan bu doon ne moom moo yoroon oto même bu dee sëriñ bi daa am oto man a dawal moom mu am permis daa am ko déedéet man maay dawal duñ bàyyi ah déet sëriñ bi yow man ci gannaaw rek ñu dawalal la moom moo yor bi amul oto mu yóbbu yow lu tax la way def suñu boroom xam-xam yi ak ñi nga xam ne ñoo ñu màgg ñi suñu waaw subhaanallah loolu imaam ibn Sa'd soloo ko ci sanad boo xam ne bu xasan na ko noon imaam alxaakim soloo ko dal di koy wéral imaam at-Tabaraani na ko noon imaam al-Haythami nee na rijaaluhu rijaalu saxiix gayra razin wa huwa thiqa mu ne ñi nga xamante ne ñooy góor ñi ne ci càllale gi mooy góor ñi ngay fekk ci saxiixay ba mu des razin te moom siqala ku wóor la kon nag gis nga gëdd bi nga xam ne moom la ko xabrul umma wa tarjumaanil quraan di seydna abdullah ibn abbas nekkoon taalibeem bu mag joxoon moom seydna zayd ibn thabit ah, moo tax ah, moom seydna zayd ibn thabit radiyallahu anhu bi nga xam ne nag ci la génn àddina noonu wax xam ne ñépp dañoo xamoon ne da ñun ñépp dañoo xamoon ne ci taalibe par excellence mooy imaam Seydina Abdullah ibn Abbas moo tax bi mu génnee àddina Seydina Abu Hurayra ne maata xabrul umma wa Allah an yaj'ala fi ibn Abbas xalafa mu ne moom Seydina Abu Hurayra mu ne maata xabrul umma bi Seydina Zayd ibn Saabit génnee àddina mu ne tey de génn na àddina fóoréw xeetu yonent bi alei saab-saab génn na àddina laa te boo xamee koy Abu Hurayra subhaanallah mu ne boroom xam-xamu xeetu yonent bi aleyhi salatu wassalaam bi Seydina Zayd ibn Saabit gémmoom moo génn àddina mu ne wala àllallah amaana buur yàlla an yaj'ala fi ibn Abbaas minu xalafa amaana nag ñu ngi am njort am yaakaar bu rafet bu màgg ci suñu boroom daal def Seydina Abdullah ibn Abbas daal di wutu fóoréw xeet wi di Seydina Zayd ibn Thabit am nañ yaakaar lool suñu boroom def ibn Abbas daal di wutu xam-xamam boobu waaw moo tax ceroo bi mu génnee àddina Euh, xadiis boobu imaam ibn Sa'd daal na koy solo bi ñu wax léegi na ko noon imaam alxaakim góor ñu nekk ci càllale yu wér lañu bi mu génnee àddina benn taalibe bu imaam ibn Abbas dane keroog bi Zayd ibn Thabit génnee àddina dañoo toog nekk ak Seydina Abdullah ibn Abbas ñu nekk ci benn ker suufu keru benn ker guñ doon kerlu mu ne fa qaala abdullah ibn abbas ne radiyallahu anhuma hakada dihaabul ulama dufina al yawma ilmun mu ne naka nii de la boroom xam-xam yi nii lañuy deme kenn par kenn waay waay dufina al yawma ilmun kathir waay waay tey de tey ah daal dinañuy suul xam-xam bu bare baree bari imaam ibn Sa'd solo na ko imaam al ak imaam at-Tabarani góor ña nekk ci càll yooyu wér lañ waaw kon moom mooy Seydina ban at nag la génn àddina am nañu ne quarante-cinq la quarante-cinq après gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam am ñu ne l'an la euh, l'an cinquante et te loolu moom la imaam Ahmad wax quant à la quarante-cinq imaam al-Hafiz ibn Hajar ci al-Isaaba nee na li ëpp nag loolu lañ wax mooy euh, euh, li ëpp ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañu ne mooy ñëpp ñoom dañ ne mooy la quarante génn àddina sauf que am nañu ne la cinquante et un loolu la imaam Ahmad ibn Hanbal daal di wax ak Amr ibn Ali al Fallaas di Seydina Amr ibn Ali al Fallaas bokkoon ci ñooñu rek mooy ñoom ay maas lañu woon ñoom ñoom ñoom am na kanta Yahya ibn Ma'in ak imam al-Madaini ñoom dañu ne l'an cinquante cinq ah kii ne waaye li gën li gën bari nag mooy mooy li imam al-Hafiz wax ne ñépp nag dañ ne quarante cinq ginaaw gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci la génn àddina moom Seydina Zayd ibn Thabit ta'ala anhu wa ardaah wa anna bi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu